kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu andil ñu beneen hadith muy hadith numéro cinq cent cinq cinq cent cinq wa an Anas radiyallahu anhu annahu qaala rahana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam dir'ahu bi sha'ir wa mashaytu ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam bi xubzi sha'iirin wa ihaalatin saniqatin wa laqad sami'tuhu yaquulu maa asbaha li aali muhammadin illaa saa'un wa laa amsa wa innahum la tis'atu abyaat rawaahu al-Buxaari rahimahullahu ta'aala al-ihaala bi kasri al-hamza ash-shahmu az-zaayib huwa as-saniqa bin-nuuni wal-xaa'i al-mu'jama wa hiya al-mutaghayyira kon al-imaamu al-haafidu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu daal li ñu yendil hadiis boo xamante ne ni bu bees la <laughs> mu ne waan Anas juróomi téeméer ak juróom mu bii mu ngi koy Seydina wa Mawlana Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu warda mu ne annahu qaala neena rahana rahana daal di nay mettre en gage mise en mooy joxe tayle yeneen tubaab yi saa saa dir'ahu bu koŋam bi sha'irin ci orge loolu gis nañ ko léegi ci hadiisu sayyidatu Aisha radiyallahu anha kon gis nañ kan la ko jox ak kan la joxoon mooy ab yahuudi la woon waaw ab yahuudi la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di woon jox kon mu ngi noonu mu ne kon roona daal di nay eh, tayle yonent bi alayhi salaatu wa salaam rasuulul nabi annabi yonent bi salaatu salaam birahu bu bu ko am di sha'irin ci orge bu mu joxe buñ ko jox ngir mu mu joxe lool ci garan ba keroog muy ñëw joxe ñu kii mu ne wa mashaytu taman dox naa jëm ila nabi man sayyidina Anas yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi xubzi sha'ir yóbbul ko mburu moo xamante ne ci orge lañ ko defare waaw comme mburu moo xam ne ñu ne balay lañ koy defare nangam voilà. ci dugub mburu dugub nangam ak lool boo xam ne ordre la woon pepp wa ihalatin sanixa wa ihala al imam nawawi mu ne ihala bi kasri al hamzati neel i hmm, i ngay wax bul wax uhaala bul wax ahaala waaw mooy lan mu ne ash-shahm az-za'id waaw mooy mu ne euh, shahm mooy graisse la boo xamante ne nii nag day toq waaw boo xamante ne mooy du comme beurre boo xam ne day dëgër waaw kon mu ngi noonu waaw eh, nga xam ne loolu dañ ci eh, diw am na ñoo xam ne nag dañ ne mooy bépp mbir la moo xam ne rek ci diw yi loo xam ne dañ koy mën a diwoo ah nga xam ne day mën a toq amaale loo xamante ne dina dëgëraale mais dina amaale loo xamante ne nii dina mën a siit waaw mu ne ma indil ko loolee waaw moom la naan après mu ne sanixa bi ihalatin sanixa mu ne wa samiha bi nuunil xaa bi bi bi bi nuunin wa xaa sa nuun la ak xa sa ni ni xa mu'jama xa boo xam ne am tomb wa hiya al mooy du beurre nag mooy kii boobu du mu tudd eh, mooy graisse googu nga xam ne da doon toqaale mu ne mutaghayyira mooy dafa kii de dafa dafa dafa dafa soppeeku tuuti waaw waaw mooy am nag coppeeku gu ci am. nee na nag bi ma ko andilee noonu wala qad sami'tuhu yaqulu maa ngi dégg nag yonent bi alayhi salaam mu naan ah <laughs> Allahu akbar waaw akbar mu ngi maa asbaha xëyul de li ali muhammadin ñeel waa kër Muhammad boppam lay wax alayhi salaatu salaam illaa lu saa kese moo ko moom la yor ngir dundu walla am saata gontul am lu lii kese booy su bëggee ngoon gi kese lañ waaw akbar mu ne wa innahum say na ana say wax mu ne te ñoom keroog néegu yonent ba ne saa saam njabootam <clears throat> këram la tisantu abia waat naa ci yàlla ne neuf néeg la woon mooy soxnaam yi waaw neuf néeg yi soxnaam yi waaw allahu akbar allahu akbar waaw waaw hmm? akbar mu ne la ci suuf wax nañ ko mu ne na xadis bi de <coughs> al Buxaari di al imaam al Buxaari rahimahullahu taala akbar léegi bala ñu jàll bala mooy waaw hadis bii nii est-ce que al imam al Bukhari dong moom moo ko solo ñu la la déedéet al imam ahmadu sëriñam daal dina koy solo waa foog ba waa foog ba hein na ko noon al imamu Abu Isa at-Tirmidhi ñoom ñoo ko di fekk al imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moom andi na ko ci ñaari bërëb kitaabul buyu' baabu shiraa'i an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bin nasiya waaye al imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala andi na ko ci kitaabu ar-rahn baabu fi ar-rahn fi al-hadar ah. tey ñoo jël boobu kon ar-rahnu fil hadar mu ne kon mu ne haddathana muslim ibn ibrahim mu ne ki ñu nettali mooy muslim ibn ibrahim al-asadi di muslim ibn ibrahim al-asadi al-farahidi rahimahullah abu amr al-basri rahimahullahu ta'ala qala haddathana hisham mu ne ki ñu nettali mooy hisham di hisham ibn abi abdillah sunbur ad-dastawa'i abu bakr rahimahullahu ta'ala Basri rahimahullahu qaala mu ne haddasanaa mu nekk ñu nettali mooy Qataada tuudi Qataada ibn Di'aamata ibn Qataada Abul Xattaab as-Saduusi Basri rahimahullah an Anas moo ko jëlee Seydina Anas radiyallahu anhu annahu qaala wa laqad rahana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam dir'ahu bi sha'ir wa mashaytu ila an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam bi khubzi sha'irin wa ihalatin sanikha wa laqad sami'tuhu yaqulu ma asbaha li ali Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam illa saa'un wa la amsa wa innahum la tis'atu abyat Allah <laughs> Allahu akbar waaw kon euh, mooy lëkkaaleem ginnaaw bunt bi imam Muslim solowo ko maa ma ne rawaahul Buxaari ak ñeneen ñi ñu tuddal rahmatullah ala al jamii mooy xoola yenent bale saa kii bi euh, euh, diw kii bi nu mu tudd grèce ko Seydina Anas doon dox ci ñun wallahi jombale nañ seen bopp lekk loolu waaw loo xamante ne nii sarixa mooy xet ga daamaale xet mutaghayyiratu rih Allahu akbar lam ko doon indil noonu xet ga daa am na lu ak soppeeku gu ci am waaw waaw waaw mais teewul moom la moom la indi pare xoolal wal iqtisaaru ala al qalil day min al lu ñuy lekk Seydina Anas nee na maa ngi dégg yonent bay saa saa naan waa kër Seydina Muhammad de xëyuñu te gontuñu yoruñu loolu benn saa xam benn saa yow neuf bay neuf neuf <laughs> neuf la amoon ay nit ay soxna yoo xamante ne nii ah moo am na ci riwaay boo xam ne dana wa inna indahu yawma idin la tis'u niswa Allahu akbar Allahu akbar aywa léegi kon da jàpp parce man yoruma big di bind <laughs> comme ça <laughs> bu man naree jiw ku ma sitewul nga ne ma yow sitewoo ki aywa waaw bu ma ne yaa Xadiija de ndax yaa Xadiija xam nga ne Medina sax fekk ko fi moom génn na àddina Makka waaw kon yaay Sawda bint Zama ñaar Sayyidatu Aisha bint Abi Bakr ha ñett Sayyidatu Hafsa bint Umar ha ñeent Sayyidatu bint Jahsh waaw juróom sayyidatu Zaynab bint Xuzayma waaw juróom benn sayyidatu Ummu Salama aywa juróom benn goog six ah sept yaay Juwayriya bint al-Haarisi sept huit yaay Ummu Habiba Ramla bint Abi Sufyaan neuf yaay Maymuunatu bint al-Haaris al-Hilaaliya waaw ñooñu la woon ah voilà kon mu ngi noonu ñaataango yaay Sawda yaay Aisha yaay Hafsa yaay Zaynab bint Jahsh Zaynab bint Khuzayma yaay Ummu Salama ah jaza Juwayriya Safiyatu Ummu Habiba ak Maymuna bint al-Harith radiyallahu ta'ala anhunna wa ardaahunna ah waaw non léegi kon nañ jàll fay foog naa le compte est bon ah hein le compte est bon yow fay moom il faut pas compter sur toi quoi <laughs> way en tout cas lim naa leen lim naa leen léegi bon man je pense que le compte est bon léegi nag yow Euh, si le compte n'est pas bon nga xool quoi euh, mais am na am na koo ci génne voilà Zaynab bintu Xuzayma foog nga génne ko ci parce que moom dafa euh, teel a génn àddina waaw kay <laughs> <laughs> waaw moom dafa génn àddina jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Allahu akbar waaw dafa génn àddina hmm? ginnaaw ci moom dafa yàggul ak yonent bi saa saa waaw kon mooy kooku da ko ci génne de boo ko ci génnee nag le compte est bon kon c'est mu ngi noonu voilà loolu <laughs> <laughs> mu ngi noonu kon neuf la amoon neuf neuf neuf neuf soxna waaw cent cent cent mooy li la waxoon sànq arbaatu am daan nga yor imaginer neuf soxna te am attention lu ñoom kese fa newoon de yaay Ummu Salama daa amoon ay doomam yu nekkoon ko te gisoon nañ leen rab yi bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ci yi ñi ñi nga ne da leen a libéré woon mais fa lañ dekkoon ak ñi nga xam ne fa lañ doon dund si yow ñooñu ñëpp suba ba ngoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam saa la yor moo tax ñenn ñi maa gis ku mel ni Imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ne lii yonent bay saa saam Seydina Anas dégg naa yonent di wax naan maa asbaha li ali Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam illa wala amsa loolu mu ne day leeral lan moo tax mu daal di tayle mooy wax ji ci kaw yonent bay saa saam leeral lan moo tax mu tayle woon mbubb ko ngam amoon lu mu dundale njabootam yi nga xam ne ba mu xëyee ca suba ba ngoon benn saa la yor war leen a dundal <laughs> waaw wak dara waaye gars yi saa yi ñun xam nga ne ñun ñun bu ñun suñu bopp yee tëju ba ku nekk tiim la ñoo waxuma la waxuma la neuf waxuma la quatre sax ñaar dong wala benn dong boo xam ne saa ut neen nga yor gars boo may tuuru <laughs> des na la saaku ceeb li nga mu nekk ci kër gi rek daa doy lañ lay wax amee niw ni nii ay waa lu ñu koy boole dañu koy sëy <laughs> sa fit wi ni rës yàlla na bu fa am say xarit yu ñëw mu wax ko ca kaw nag waaw bu dee baragut sutura wal iyaadu billah <laughs> waaw allahu akbar allahu akbar kon nag mu ngi noonu de lii de la yonent bi alayhi salaatu wassalaam dundun <laughs> mooy kon gis nga kon dundam ni meloon xam nga ni ñuy xiif taamuloon ay euh, on va prendre notre petit déjeuner après <laughs> non non non yooyu amul woon ah petit déjeuner yooyu nga foog ne yow benn saa garaan te suba ba benn la benn papa pour nga jeex na waaw wallahi benn ah waaye huwa rasulu rabbil alamin waaye bi loolu amee toogul rek ne bon jàpp leen ci cent bi ah te te li ci yéen mooy li ma la wax yonent saasaam nga xam ne ñi xiifoon ci moom la ñuy ñëw mu jox leen luñ lekk moom mooy xëy kërum mel nii xam nga loolu moo jaaxalu ñenn ñi ba tax yenn hadith yi mel nii ñu koy weddi quoi li Imaam An-Nawawi doon wax naan wax jooju ko wax loolu waxu baatil la naan lii lépp daa xewoon laata yonent way saasaam ñuy ubbi ñuy ubbi li nga xamante ne mooy dëkk yi quoi mais ba l'islam bi yaatoo amatul. waa léegi nii nan la ñuy def hadith Sayyidatu Aisha bi <laughs> tuwuffiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudiyyin fi thalathina sa'n sha'ir yonent way sa sam génn na àddina te nii génn àddina mu ngi jëloon mbubb ko xam tay le ko ak yahuudi ak juif ngir mën a am trente saa yu mu dundale njabootam looy defam moom voilà moo tax yooyu moo tax ma ne la boo gisee ñu mel noonu mooy xamuñu xadis ak lu wilaayam mën a tollu xamul xadis jàngul xadis xamu ko waaw léegi nag ay émotion lay demee ak tamit lim jot a xam wa ak bi saa moom mi nga xam ne lu nekk la doon joxe joxe ay gàtt yu ab ab mu joxe ko ni joxe yooyu lan la loolu mën a nekke alors que daa fekk moom moo xamul moom waaw na nañ la lool te foofu fa lañ tuddoon ne hadith sayyidatu Aisha mu ngi ñëw ci kanam ne ba muy génn àddina bokk na li koy wane te Imam An-Nawawi waxoon ko rahimahullah ba muy génn àddina yéeréem da koo joxe woon mbubb ko am ngir mën a am lu mu dundale njabootam na ko nag mu ngi noonu waaw mooy neewul te pourtant moom yonent way saasaam gisuñu fi Seydina Abu Hurayra meew mi mu naan keroog moom waa ahlu suffa yonent way saasaam barkeelu ko ba xam ne Seydina Abu mu njëkkee gis kopp bi dafa jàppoon ne non seulement lii yonent saasaam dama koy jox ma naan ko mais lii manuma suur dama koy naan rek ngir mën a dëgër tuuti far mu woo waa ahlu suffa ñoom ñépp bu naan hatta maw bu ñu ñépp man de mu jël kii bi na ko maag kan na des man ak yow ñoo des Abu Hurayra mu ne ko sadaqta wax nga dëgg mu jox ko mu naan mu ne ko naanaat bi muy naan ba nee na wallahi la ajidu lahu maslaka yeneen tuwaay saa amatuma fu mu jaar mu ne ko jox ma mu jox ko mu naan comme bi bari lool ak ñaar ñooy nekk tey armée waaw def ay xare comme Tabuk lépp ba yonent bay saa saam ngir ñu ñëw comme nañ ko gise woon gisoon nañ ko ci riyaat bi ne ah yonent bay saa saam ñaan ko ndigal ñu mën a loj ci gëléem yi fi indi mu jox leen ci ndigal laata ñuy def Seydina Umar bi mu ko yëgee mu ñëw daw si ne leen arrêté leen ñëw ci yonent bay ne ko yonent bay saa saam gis nga ah lii nga joxe ndigal de bu ñu ko defee commencé di loj ci suñu gëléem yi xalla ba ah doo biñ am ci lu ñu toog de lu ñu transporté nag ñoo ñëw ba tabu gu sor yi te xaree guñ def a a kii yooyu buñ buñ ñëw lii yow borom bi defal na la euh, euh, waxal leen ñu dajale seen li ñu yor ci lekk ci nourriture ku nekk li ñu yor lu mu daw daw na ko indi nga ñaan nga ñaan ci amaana yàlla dina ci def barke yonent waaye saa saa am ne waa ajal kon nañ def loolu wax leen ñu indi ñu wax leen ñu dajale ñu ñëwee ku nekk ni yéen lu ndaw di ñu koy dégg dégg yonent waaye saa saa am ñaan ci barka barke sa yoon nit kooku noonu saa bi lu ko tere woon def noonu kallaa <laughs> kallaa <laughs> waaw waaw walla képp ko laal la saay moo ci ay kii walla sa waay boroomi karaamaat la sa karaama yépp kat <laughs> moom moom kesee ci fee mooy karaama yi daal xanaa karaamay alal ji ay mbirum di gën a yées li gën a baax xamal ne kooku du karaamay dara laa wax dalay nax rek kooku am njibarkat la Eh, gis nga ñi yàlla may lool nekkul ne loolu dañ koy utiliser ngir seen bopp jamais gis moo tax yeneen lay saa saam gisoo ci mel noonu rek ak ndox mañ jëloon bañ waxoon ñoom Seydina Ali bañ demee radiyallahu anhu ba mu leen yónnee te xaw-xaw tabu boobu mu ne dem leen ñeen uti ndox ñu dajeeg ndaw sa ndaw sa naan na ñu ñu ne ko yow foo ute ndox mu ne ko gis nga fa mu ute woon ndox démb ci heure bii laa fa yéen moom bu yaram ndox gaa yi kenn nafe ko jël ko yóbbu ah! mu naan eh, fu ngeen may yóbbu ci saa bi mu eh, gi ñu ne ko yow ma ne <laughs> topp wax <laughs> mu ñëw yonent way sa saam baril ndox mi waaw fan bi xool mu ne ko est dañ laa wàññil sa ndox dara mu ne déedéet yi daa ba pare mu wax arme bi nañu dajale ñam yi ñu am jox ko da lool moom mi ñu may lii ta kat yonent way sa mu ne wa mu ne ko walakin allah saqaana waaye am yàlla moo ñu nàndal mais ki def lool di baril ñam yu tuuti ah xamante ne kenn mënu koo lim ndax waxoon nañ la li saahibul xilaas waxoon euh, euh, euh, Ibn Usmaan alayhi ridwaanu rahiimu rahmaan Seydi El Hadji Malick waaw këne nekk fi moom di lim <laughs> mu'jizaay Yonent bi alayhi salaatu salaam moom moom abasul moom moom moom darbun min al-abas loolu moom wax dëgg yàlla moom <laughs> façon po am pola boo xam ne amul njariñ <laughs> waaw mooy yow mooy beneen façon daa war a nekk da nga ko mën a nekk waaw loo xam ne laa tu ànd ko laa tux nga naan da koy jéem a lim mooy yow da def lan nga koy mooy yow da ngaa bëgg ñàkk yoo xamante ne lii nii nii am na léegi dañ ciy lim yenn rek mais kantaan naan nangam la nangam mille la mille deux mille xamoo voilà da ëpp na loolu kon lu tax deful loolu kallaa yeneen toy sa sam deful loolu moom mi nga xamante ne li jàngal al axdu bil asbab li ci sabab yi waaw moom tant que moom la laal affaire boppam la doo gis muy def yooyu waaw moom da koy day day nangoo xiif takk ay xeer comme niñ koy gis ci hadith yi ci kanam ci biiram ndax bañ a daanu ndax xiif te pourtant mënoon na mënoon na def yooyu ah waaw xanaa gis nga hadith Abu Obama bi mu fi waxoon nee na trois cent cent nee na sama sama borom proposé ne ma mu defal ma xeeru man Makka yi montagne yëpp xeer xeer yëpp mu defal ma ko moo or mën a ko déedéet yaaram waaw. asba'u yawman wa aju'u yawman li ma préféré mooy di reg bés di xiif bés kon lool am raison ngir gërëm moo ko def <laughs> waaw mais def xam ne boo amee loo xamante ne nii eh, problème familial bu am ci wàllu dund ak yooyu yow doo toore naan man nañ ñaan waaw moo moo tax affaire tardé yooyu il faut gaa yi ko il faut gaa yi ko waaw loolu yonent bay saa sa masula jàngalal loolu problème de famille am problème yoo xam ne dañ ko war a régler borom bi daa war dañ ko lu concret lañ war a def ñu naan nañ leen wàccee kaamil fan ngeen mës a gis yonent bi alayhi salaam dara xew mu naan nañ leen wàccee kaamil fan wax leen ma rek te fii mu ne mooy gars yi dañ cee dañ koo miina miina miina miin ba képp ku taxaw di di di wax affaire boobu ñu jàpp ne ñu commencé laa dëkkale foo dëkkul tap léegi ñoom ñooñu di wax laa naan nañ ma wax benn occasion bu problème masa am ci jullit ñi yonent bay sa saam woote ci jàkkaam ji ne tasaare leen kaamil yi ñu jàngal leen kaamil masula am waaw dina leen ñaanal def ay xudut waaw ñaanal leen yàlla bu dee ñoo xam ne ñu def ay yéeféer ay jullit yu ñaaw lañ waaw tax du yem foofu rek waa Ukkal ak waa Urayna yooyu nga xam ne ñoo defoon seen pagaange yi dafa ne yonent salaam dafa yem rek ci ñaan leen yàlla mais dafa ñun ni ay armée yenn yi moom moo dem ngir yenn tribu yi arab yi yi yi def ay tojaange bi kan saxaabaan yi wala def leen loolu noonu mooy dem laqatu guddi yi lay dox di laqatu bëccëg yi dal ci seen kaw duma yar leen corrigé leen xamante ne nii lu concret koy laaj du da toog rek di ñaan képp ñaan moo tax fiqhu du'a yi dafa am ñaan dafa am li nga xamante ne dafa am fiqh waaw dafa am lu mu àndal waaw mais ñaan doo bare yow la la nga war a def ngir ñaan nga antu doo ci def dara yow ku ñaawee teggin nga ku ñàkk teggin nga sa digganteeg sa borom waaw ñun nag looloo na daal ay problème yu gaaw yu day taxaw. ñu naan la doon ah, oh, mais doon mais kii nañ wàcce kaamil yi ñaari kaamil ñeenti juróom nangami kaamil wàcce nañ ko fa léegi dama lay laaj depuis boobu nga foog ne lan la lan la réglé réglé wu